ñu ngi woon ba léegi ci qissatu badrinil kubra yi nettali xare badar bu mag bi agsi woon nañ nag ba fi nga xam ne fi la ñaari kuréel yi di jullit ñi ak yéeféer yi daldi gisee ci xuru badrin gisoon nañ ne am na yenn xew-xew yuñ jotoon a gis këne mushrikuuna qurayshin yi bi ñu ñëwee ba ñaari kuréel yi jàkkaarloo ñu fekk alayhi salaatu wassalaam dal dina leen jiit ci ndox wi daldi occuper li nga xam ne mooy teen yooyu tabax fa benn mbalka am na benn mbooloo ci waa Quraysh bu bokkoon ci eh, kuffaar yi daldi ñëw ne dañuy dem naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon jullit ñi bu kenn intervenir bàyyi leen e, ñu bàyyi leen ñu dem naani te ñooñu naanoon ci ndox mi amul kenn koo xam ne naan na ci lu dul dee keroog ba mu des e, Hakim ibn Hizam e, moom mujj na tuub radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye gisoon nañ tamit li nga xam ne ba ñu agsee ñoom Quraysh yónni woon nañ Umayr ibn Wahb al-Jumahi wa kaana yud'aa aana idin bi shaytaani Qurayshin moom mi nga xam ne jamono yooyu dañ ko doon woowe shaytaanu Quraysh di Umayr ibn Wahb al-Jumahi mu ñëw wër na leen alqawmu ne leen ñii ma gis de jullit ñii ma gis ah, trois lañ gin koo yokk tuuti wala gin koo néew tuuti mu ne leen mayaat leen ma tuuti ma dem xool ndax amuñu renfort wala ñoo xam ne dañ leena euh, teg ci ginnaaw ngir bu xeex bi commencé ñoom ñu ñëw jàppale leen mu daldi dem ñëwaat ne ah Quraysh ñii de yoruñu dara amuñu renfort ay nit lañ yoo xam ne amuñu loo xam ne moom lañuy mën a daw làqul dul seen jaas yi mooy ñii duñu daw ñii duñu daw xeex ba jeex rek waaye ñii duñu daw ndax seen jaas yi rek lañ yor te amuñu renfort te li ma gis mooy duñu ray kenn ci du ngeen ray kenn ci ñoom lu dul ñu kenn ci yéen bu melee noonu fama xayrul fama ba'dal yawmi fama lil ayshi xayr dund gi moom amatul benn njariñ amatul benn yiw mu ne ci dund gi ginnaaw gisoon nañu loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tamit gisoon nañ ne daldi woon nay sàppe saxaaba mi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la leen sàppe ñu ngi woon ci riwaaye imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi gisoon nañ tamit yeneen riwaay yoo xam ne gisoon nañu euh, xew-xewu sawaad ibn ghaziya radiyallahu taala anhu wa ardaa moom mi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon jam li nga xam ne teg bant bi ci biir ne ko istawi sawaad ne ko duggal ci biir raa bi yow sawaad sawaad ne ko gaaj nga ma gisoon nañu loolu ginnaaw nag bi nga xam ne ci la defar sàtte yi imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi di ñu nettali waxoon nañu li ñu li ci tegu woon mu ne wa raja'a ila al-arish fa daxalahu wa ma'ahu fihi abu bakrin laysa ma'ahu fihi ghayruhu mu ne ginnaaw gi nga xam ne ci la defar sàppe yi moom alayhi salaatu wassalaam wa raja'a ila al-arish ci la dellu dugg ci li nga xam ne mooy e, xayma boobu campement boobu ñu ko defaroon mbaar mi ñu ko defaroon ngir mu ne fa daxalahu mu dugg ko wa maahu abu bakrin ba mu fay dugg nag kim ci àndaloon mooy seydina abu bakrin radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne laysa la ma laysa maahu fihi gayru amul keneen ku dul seydina abu bakr ku fa nekkoon ak moom mooy ñoom ñaar cundum dong ñoo fa newoon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi ci loolu muy continuer mu ci bunt bi nag ki newoon ci bunt bi kat moo newoon ci bunt boobu doon garder bunt bi mu ne wa kaana Sa'd ibn Mu'aaz radiyallahu anhu waaqifan ala baabil ariishi mutaqallidan bissayf wa ma'ahu rijaalun minal ansaari yaxrusuuna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallama xawfan alayhi min an yahdamahu al-aduwwu min al-mushrikiin waljanaa'ibu najaa'ibu muhayya'atun li rasuulillah sallallahu alayhi wa sallama in ixtaaja ilayhaa rakibahaa wa raja'a ilal madiina kamaa ashaara bihi Sa'd ibn Mu'aaz radiyallahu anhu mu ne nag bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam duggee ci arish bi dinañ wax lan la fa doon def mu ne wa kaana Sa'd ibn kàntaan ak ki nga xam ne <clears throat> moo ne woon ci bunt bi doon garde buntu xayma bi moo doon seydina Sa'd ibn Mu'az siddiqul ansaar radiyallahu taala anhu wa ardaa dinañ ñëw ci taxriij bi insha allah waaqifan mu ngi taxaw ala baabil ariisi ci buntu xayma bi mutaqallidan bi sayfi daldi armé wu jusqu'aux dents mooy yor armé yor ay jaaseem jaasi la yoroon mutaqallidan mu ngi ràngoo bi sayfi ak jaasi moom rekk a fa newoon mu ne déedéet wa ma'ahu rijaalun min al ansaar yaxrusuuna rasuulallah sallallahu alayhi wa xawfan alayhi mu ne du moom rekk fa ne woon mais ak ñeneen ay góor ci waa lamsaar ci mbokkam yoon seydina Saad radiyallahu anhum ñuy garde yonent bi aleyhi salaatu lu tax ndax dañoo ragal am kenn ci mushrikuuna na yi walla ñoom ñu daldi def ay pexe ba daldi mën a ñëw dugg ci mbaar mi daldi e, mën a rey yonent bi aleyhi wassalaam mu ne wal janaibu najaiba annajaa'ibu muhayya'atun li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne te géléem yooyu nga xam ne moom la waxoon mooy géléem yu muus yooyu te gaaw moom te woyof gaaw ci daw ñoom lañ tegoon ci bunt bi waajalal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ko soxlaa daal di yéeg dem Medina comme ni nga xam ne noonu la Sa'd ibn Mu'adh waxe woon joxoon ko eh, abi boobu moom mi nga xam ne radiyallahu anhu moo ne woon ala nabni laka arishan takunu fii ne ko woon ndax duñ la tabaxal benn xayma boo xam ne ci ngay nekk ndax kat mooy ne mbir mi mooy ñun moom moom moom génn na ci boppam waxu comme niñ ko waxe woon ndax suñu mbokk yi ñu bari ñu nekk Medina nekkul ne dañ laa gën a soppa tax ñun ñu génn ñoom ñu toog fa ñu ne waaye bu ñu xamoon ne dangay ngay dajeeg say noon kononte kon kenn ci ñoom doonul woon wuute wuute ak yow doonul woon wuute ñëw fii bañ a ñëw fii mu ne ko nag kon nañ la defaral benn xayma nga ne ci tegal la ay gëléem bu dee ne daje nañu ku faar yi ñu gañe loolu lañu bëggoon walillaahi alhamdu wal minna bu dee nag mbir mi demewul noonu nga jël ci gëléem yi nga daldi dem ndax am na ñoo xamante ne nii suñu mbokk ya nekk Medina ci jullit ñi ñooñu gi ñu leen a sopp te boo demee di nga mën a sumbaat yeneen xare jottali tamit sa yónnentu boroom te boo sumbee yeneen xare dinañ ci ànd ak yow loolu euh, mooy proposition boobu léegi bala ñuy continuer waa Seydina Abu Bakr moom nan la nan la choix bi ñëwee que ne moom mooy nekk foofu ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nu fa demee ba moom mooy ki nga xamante ne nii moom moo fay nekk ak yonent bi aleyhi salaatu saxaaba yi ay trois cents et poussière jële nañ ci wax yu bari ñoo trois cent treize trois cent quinze mooy yooyu waxoon nañ <clears throat> lan moo tax ñu daldi tànn moom ni Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu moom dong na nekk yonent bi aleyhi wassalaam loolu imaam al Bazzaar raxmatullaahi aleyhi dafa solo ci musnadam ci riwaaya boo xam ne tuddoon nañ ko fi benn bés mais mooy biñ naan euh, bi ñuy wax ci wàllu arish bi muy li nga xamante ne mooy xayma boobu ñu defaloon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañ la ne euh, bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii ñoo ko soloo euh, waxoon nañ la ne xadiisu imaam ibn Isxaaq bi mooy ne dafa amoon problème euh, ndax moo euh, yiñ ci waxoon lémee bi ñuy def taxriij boobu waxoon nañ la ne ndax imaam ibn Isxaaq affaire boo seetloo dafa amoon mun dafa newoon inqitaa mooy dafa amoon munqati' la woon xadiis isnaad boobu ndax àggul woon waaye waxoon nañ la arish boobu turu bi ñëwoon na ci saxiix imaamul buxaari mooy qubba boobu te imaam alxaafiz ibn xajar ne wa huwa bi nga xam ne moom la ko saxaaba yi tabaxaloon defaraloon mbaaraloon bésu badrin bi ñuy def taxrij boobu waxoon nañ la ne xadiis bi buy tudd arish tamit euh, ñëw na ci xadiisu imaam al bazaar raxmatullaahi alayhi mooy bim naan seydna jële ko ci seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne annaa ja'alnaa li rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam ñun de defaloon nañ yonent bi alayhi salaatu wa salaam benn arish benn mbaar mooy sanad boobu ñu la waxoon ne al-Bazzaar na ko woon bi isnaadin saxiix ci sanad boo xam ne bu wér la boobu noonu nag sanad boobu moom lañuy gis nii kon sanadu imaam al bi ci al-Musnad alayhi bu wér la mu jaar ci Muhammad ibn Aqil mu jële ko ci Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu wa ardaah ne dalee na xutba benn jour mu ne leen yéen nit ñi yaa ayyuhan naas man ashja'u naas yéen nit ñi ana kan mooy ki nga xamante ne nii mooy ci gën a jàmbaare ci nit ñi xam nga xadiis bu mel nii tamit gisoon nañ ko ci imaam al Bazzaar yaa ngi foog naa mooy euh, euh, fiche numéro 41 bi ñuy wax ci euh, jaloore Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu li mu daj ci lislaam bi ba ñu gisee xadiis boobu nga xam ne mu ngi jaaroon ci Seydina Muhammad ibn al-Hanafiya ibn Ali ibn Abi bi Muhammad di doomu Seydina Ali ibn Abi mu ne da leen a xutba woon wax leen même xadiis euh, boobu amaana moom bii même bërëb bi la woon même xadiis mooy dañ leen di considérer ñaar ndax bokkuñu ku leen kii Muhammad ibn Aqil te Aqil kuy Aqil mbokk Seydina Ali radiyallahu moom moo ko soloo jële ko ci Euh, euh, bàyyite xam di Seydina Ali ibn Abi Taalib kër nag doomu Seydina Ali di Muhammad ibn al-Hanafiya te loolu waxoon nañ lu tax ñu ko doona ibn al euh, ndax yaayam moo bokkoon ci waa Banu Hanifa ci waa Banu Hanifa tribu boobu nga xam ne bu siiw la woon ci waa Banu Hanifa moo tax ñu ko doon wax Muhammad ibn al waaye frère Seydina alxasan hasan ak al la woon moom muhammad boobu radiyallahu taala an ali bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon eh, lu mel noonu contenu bi ñoo ko nirule mu ne seydna ali ibn xutba ne yaa ayyuhannaas yéen nit ñi man ashja'u nnaas moo gën jàmbaar ci nit ñi ñu ne ko anta yaa amiral mu'minin yow yow yaa gine jàmbaar ci nit ñi yow mi nga xam ne yaa njiitu jullit ñi lii jamonoy xilaafaam la woon moom Seydina Ali eh, rabiu xulafaa ar-rashidin radiyallahu ta'ala ardaam jamonoy xilaafaam la woon eh, mu ne amma inni ma barazani ahadun illa intasaftu minhu mu ne ah man de amul kenn ku masa léewu waatoog man mooy koora koor ak man lu dul ne man Seydina Ali radiyallahu anhu mooy ne matal naa ko àqam mooy xeex ba lam ci doon xaar jàpp mooy mooy mooy lijjanti na waa ji rek waaw mooy ne mujjunu ko daldi mooy ku masa jàmbaarloog moom ci wàllu corps moom mooy ñàkk nga ko mu ne waaye leen walakin huwa Abu Bakr mu ne leen nag waaye nag ki gën a jàmbaar ci nit ñi mooy nag seydna abu bakrin radiyallahu anhu mu ne inna léegi nag boo xam nga boo waxee loolu wa huwa alladhi moom moo doon seydna ali ki nga xam ne radiyallahu anhu kenn kenn du du du sikki sàkk ci ay waxam voilà te kooku mooy ki nga xam ne huwa alladhi rabbaahu al mustafa Allahu akbar mooy ki nga xam ne nag ki ko yar nàmpal ko ci wàll ci bam nee gone nàmpal ko ci wàllum njub aku dëggu nga xam ne loolu rek la ma sa xam mooy Seydina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko gise bi nga xam ne ci la koy nent bi ci pàppaam mu nekk këram loolu rek la ma moo tax masula sujootal lu ñuy wax a jaamule jaamu rey Quraysh doon jaamu comme Seydina Abu Bakrin ibn Abi Quhafa ñoom ñaar loolu masuñu tee jaar loolu nag buñ koy wax paane saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñaar rek la non bari na mooy dañ la bëgg wax ñoo xam ne fekke woon nañ jamono avant l'islam te jaamu wuñ ci li waa Quraysh doon jaamu lool la mais pas xam nga Seydina Abdullah ibn Abbas moom radiyallahu anhu c'est pareil moom dafa noonu la mais mooy ne kooku dafa juddu ci biir l'islam waxu ñoom ay sayyidina euh, Maslamat ibn Mukhalladin ñoom am Nu'man ibn Bashir Abdullah ibn Zubayr ñooñu taxul ñuy wax du côté boobu mooy nii ñoom dañoo juddu fekk fi l'islam ñii dañoo fekk avant l'islam mais malgré loolu masuñu sujootal li nga xam ne mooy xërëm moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu ñu naan ko karramallahu wajha loolu ñu koy wax loolu euh, mais moo Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu c'est pareil mooy masuñu sujuudal li nga xam ne mooy sanam yi gaa yi doon jaamu léegi kon mooy ki nga xamante ne kenn du kenn du sikki sàkk ci ay wax léegi mais nag loolu mooy mooy mooy nit boo waxee dara baax na nga ñëw leeral li nga wax ni lay dégg mais bàyyi noonu rek bàyyi gaa yi ay question yoo xamante ne ni yu ëpp yi nga leen fekkoon ñu yoroon loolu dese naa bokk ci xikma muy sagesse moo tax bim mu leen nee nag man de amul kenn koo xamante ne nii mas naa léew toog moom lu dul ne euh, waa jooju mooy jox naa àq xeex bala mu war la la mu soxla léegi mu ne waaye Abu Bakr ki gën a dëgër kii nag euh, jàmbaar rek ci nit ñi nag huwa Abu Bakr mooy Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mu ne inna ndax ñun jaal naa dañoo defal li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñun dañoo defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn mbaar benn xayma mooy bisu Badar faqul naa ñu ne ñoom saxaaba yi mu ne biñ defaree xayma ba pare dañ ne man yakunu ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam léegi euh, kan mooy nekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam li allaa yuhwiya ilayhi ahadun min al kan mooy ki nga xam ne mooy nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba tax benn yéeféer du mën a agsi ci moom ah, Seydina Ali radiyallahu anhu ne bi ñu posé ñun saxaaba yi question boobu laaj-laaj bi ginnaaw bi ñu defaree xayma bi ndax du ñu bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasallam moom rek noonu te fii zone dangereuse la ndax kuffaaru Qurayshin yi ñu ngi nii suñu kanam léegi ana kan mooy nekk compagnon yonent bi alayhi salaatu wasallam alayhi salaatu wasallam mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu asadullahi al-ghalib mu ne fa wallaahi maa danaa minna ahadun illaa abu bakrin shaahiran bisayfi ala ra'si rasulillah laa yuhwi ilayhi ahadun illaa ahwa ilayhi fa huwa ashja'u nnaas akbar mu ne moom Seydina Ali ibn Abi Taalib bi ñu waxee lool mu ne fa wallaahi bi ñu posé question maa ngi wàcc yàlla man Ali mi nga xam ne soxlawul waat ngir ñu xam ne li mu wax dëgg maa danaa amul kenn koo xamante ne nii jege na min naa ci ñun ahadun kenn illaa Abu kenn bon kenn neewul man la bon ñépp dañu poser question bi ñun ñépp saxaaba yi fa newoon ñun ñépp ñu toog bon kenn jëlul engagement responsabilité ne man maay nekk ak yonent bi salaatu wassalaam bu ci yéeféer yi naree dal ci kawam ma protéger mooy ñoom ñépp dinañ ko protéger mais imagine quoi am ku infiltré ba dugg ci biir kan moo koy protéger foofu mais nag kenn nag ci ñun maa danaa min amul kenn ci ñun nag ku ku ku ku jël responsabilité bi kenn jegewul ne man na illaa abu bakr bam des sayna abu bakrin radiallahu mu ngi génne jaaseem féetale ko ci bopp yonent bi aleyhi wassalaam mooy di ko génne pour wane ne laa yuhwi ilayhi ahad amul kenn koo xam ne dina laal agsi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu dul bala nga fi agsi illaa ahwa ilayhi moom dina la dina la liquider bala ngaa agsi mooy ne ku nara jege yonent bi alayhi salaatu wasalaam laal ci moom lu toll ni karawu peppu karaw bala nga fay agsi mooy jaaseem ji dina la dina la butti bala nga fay agsi mu ne nag Seydina Ali ibn Abi nag ni nag nit ñim doon xutba foofu ne nag fa hada kooku kii di Seydina Abu Bakar nii ma tudd léegi ashda'un naas moo gën a moo gën a jàmbaar ci nii waaw akbar après xadiis bu continuer na tudd lu mel ni xadiisu Muhammad ibn al-Hanafiya doomam bi moom Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la euh, cité woon te ñu cité woon ko ca fichier 41 ku bëgg nga delluwaat ci ca lañ doon waxe naan a muslimu ali firawna xayrun am abu bakar fal leen laajoon ne leen ndax ki nga xam ne mooy kooku am mu'minu ali firawna ki nga xam ne moo gënoon moo gëmoon ci waa euh, ali firawna waa kër firawna kooku moo gën wala abu bakar ba biñ ko boo fàttale ko biñ ko waxee ci liñ ñëwaale woon ci saar yooyu saar boobu ci suuratu euh, euh, Ghafir waxoon nañ ci <clears throat> defoon tafsir bi tuuti tafsir bu gaaw wa qaala <clears throat> rajulun mu'minun min aali firawna wa yaq yaqtumu imaana ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah ainsi de suite loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna imaam alxaafiz ibn kathir rahmatullah alayhi bi mu ëndee euh, partie bii ci al al al bidaaya wa nihaaya dane fa haadihi xusuusiyatun lissiddiq xaytu huwa maca rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi lcariish kama kaana macahu fi lgaar radiyallahu anhu wa ardaa mu ne moom al imaam alxaafid ibn kathir raxmatullah alayhi mu ne fa haadihi gis nga lii nga xam ne biñ defaree xayma bi kan moo fi nekk ak yonent bi alayhi salaatu salaam kenn nangu la jël responsabilité boobu wuu loolu rëy la bon moom mu daal di koy nangu mu ne lii ak jagle la goo xam ne goo xam ne as-siddiqul akbarul a'zam di kii gën a dëggu ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ci xeet wi nekk ki nga xam ne mooy ki gën a ràngoo darajaay siddiqiya muy seydina abu bakrin radiyallahu anhu moom li jagleem la ba nga xamante ne ni moom moo nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam fil arish fi nga xamante ne mooy euh, ci mbaar moom ni ko defaroon bisu barar kamaa keem ni nga xam ne comme ni nga xam ne kaana ma'ahu fil ghaar la nekk woon ak moom ca xuntuma ba nga xamante ne nii ca goot ba ci lay gàddaay euh, euh, Eh, muy thaniya ithnayni idh huma fil ghaar idh yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha ma'ana loolu alxuraan doon wax ne ñoom ñaar rekk la woon bañ nee ci xuntuma ba yonent bi alayhi salaatu salaam di wax saxaabaan bi saxaabaan bi saahibihi la tahzan bul njàq bul am nooti inna allaha ndax buur yàlla ma'ana mu ngi ànd ak man ak yow waaw kabar mu ne loolu lii jagle seydna abu bakr radiallahu anhu wa kon léegi buñ gisee lool léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lan la doon def ci biir loolu lañu imaam ibn isxaaq raxmatullahi aleyhi di nettali ci xadiis biñ ne woon sànq bi mu ñu nee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu defaree sàppe yi dafa dugg ci li nga xam ne mooy arish ànd ak seydna abu bakrin amul kenn koo xam ne nekk na fa ak moom ku dul ñoom ñaar mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yunaashidu rabbahu maa wa'adahu min an-nasr wa yaquulu fi ma yaquul allahumma in tahlik hadhihi al-isaaba al-yawma la tu'bad mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam duggee foofu noonu eh, ci biir arish bi mu ne te moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam yunaashidu rabba mu ngi woo boroomam di ko ñaan di sàkku ci moom lan la doon wax maa waadahu min an-nasr di sàkku ci moom li nga xam ne moom la ko boroomam dig ci ngañaay bim naan id ya'idukum allahu ihda at-ta'ifatayni lakum annaha lakum bi yonent bi alayhi salaatu bi ko boroom bi wax foofu ak la mu waxoon saxaaba yi radiyallahu ne leen siiru wa abshiru fa inna wa'adani ihda at-ta'ifatayn bam leen consulter di dox ne leen nag ñu ba mujj ansaar yi ñépp d'accord ne dinañ ko dimbali ak ñoom seydina abu bakrin seydina omar ak al miqdaad amrin représenté waa muhaajiruun saad ibn radiyallahu anhu représenté waa ahlul madina yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kontaanee da ne woon siiru wa abshiru fa inna allaha qad wa'adani ihda taa'ifatayn dox leen te ngeen bég te xam ne buur yàlla daal dina may dikk ñaari kuréel benn ci ñaari kuréel yi loolu nag loolu ko yàlla digoon muy ngañaay googu moom la ko doon ñaan yunaashidu rabbahu maa wa'adahu min an-nasr di ko laaj li nga xamante ne ni moom la ko dig ci ndimbal mu daldi koy defal tey imaam ibn isxaaq ne wa yaquulu fi ma yaquul keroog bokk na ci lim doon wax moom aleyhi naan allahumma in tahlik hadhihi al-isaabata naan bu reede dafa euh, alku mooy dañoo alak daldi disime tey mbooloo mi la tu'bad ba'daha fil ard kenn kenn dootu la jaamu kenn dootu la jaamu li nga xamante ne mooy après tey moom kenn dootu la jaamu ci kaw suuf mooy jaamu gi war ndax bari na ñoo xam ne dañuy jaamu comme li imaam alxaafis wax rahmatullah alayhi mooy ne duñ doo amati ku lay jaamu ci dëgg ci kaw suuf ndax lan ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam sharia bi indi matagul matagul te ñi nekk ci kaw suuf yéeféer yi mooy ñoo fi ëpp mooy ne moo tax mu ne moom imaam alxaafis wa innamaa qaala ibnu hajar mu ne wa innamaa qaala zaalika mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax lii ne bu mbooloo mi génnee àddina tey bu yàlla ci maandu teen seetaane bàyyi noonu bañ di simileen tey mu ne dootuñ ko jaamu ci kaw suuf lool mooy lan lu tax mu wax lool mu ne lu annahu ndax moom alayhi salaatu wassalaam alima annahu xaatamul nabiyyin wala xaatimul nabiyyin moom xam na ne moom alayhi salaatu wassalaam mooy ki mujj euh, ci ñi nga xam ne mooy yonenti borom bi subhaanahu wa taala daldi euh, mooy ki mujj ci ñi borom bi subhaanahu wa daldi yónni mooy mooy ki tëj ñi nga xam ne mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne falaw halaka huwa wa man ma'ahu hiina idin lam yub'ath ahadun mimman yad'u ila al iman bu doon ne keroog suñu boroom dafa ci maanuteem dafa seetaan ñu daal di koy euh, yéeféri daal di koy ray keroog ak ñi mu àndal ci way ngëm yàlla ji jullit ñi mooy ne borom bi dootul yónneeti keneen ginnaaw moom ndax moom mooy ci mujj te bu yonent bu doon bu bu dee ne borom bi <clears throat> noonu la bu doon kononte kon bu doon noonu la demoon wala stamarra al mushrikuuna ya'buduuna ghayra te nag mushrikuuna yi polythéistes dañuy continuer di jaamu li nga xamante ni mooy keneen ku dul yàlla kon nag mu ne fal maanaa imaam alxaafid ibn xajar ci alfath mu ne kon nag maanaa bi mooy laa yombadu laa yombadu fil ard bi hadhihi sharia mooy duñ la jaamu ci kaw suuf ginnaaw loolu ci sharia bi nga nga wàcce ndax sharia bi en plus matul matul te buur yàlla kon du wàcce keneen te buur yàlla moo ne woon inna alayna lal huda ñun warloo leeral li nga xam ne mooy yoonu njub bi sharia bi man maa warloo borom bi nga xam ne dara waru ko mu ne man maa warloo lal huda leeral ko nit ñi bam leer nañ wan leen yoonu dëgg muy sharia léegi nag li ci des mooy yoonu caaxaan fa man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur ku mu neex nag nga gëm topp bi yàlla wane leen leer wi ah ku mu neex nag nga weddi mooy nga topp bële imma shakiran inna hadaynaahu sabil imma shakiran wa imma kafura ne ñun borom bi subhaanahu wa doomu aadama ñoo ko gindi wan ko yoonu l'islam ba mu leer yoon wi ma neex man li mi ma bëgg man borom bi subhaanahu wa taala ñépp coowooral ci daal wommat jaar gi léegi nag nit ki mooy xool libre libre arbitre imma shakiran bu ko neexee ah mu daldi moo topp affaire bi topp sant yàlla bi mooy lan mooy mu topp yoon woowu wa imma kafuran wala mu suul jëf ginnaaw bi yàlla mi nga xam ne bind ko màggal ko may ko mu xel wan ko yoon wu leer te mu suul jëf topp leneen topp ay bànneexam topp nit léegi ak yi nga xam ne moo siiw ci àddina bi ak yi nga xam ne moo gën a euh, kuffaar yi ci lañu ne ndax alal jeeg yooyu ak prestige mu topp lool mu ne bu ko neexee mu topp lool waaye loolu mooy la topp ko nag ba ñëw ba ëllëg comme ku yónni doomam jox ko euh, euh, vingt euros wala cinq mille francs ne ko demal jënd li ma ne ko nag na nga ko réeral nag xam nga loolu mooy la loolu mooy ne ko def moom gone gi est-ce comprendre ma demee naa ko réeral non loolu mooy gis nga boo ko réeralee xam nga jox nga ko um ci kaw nag naan ko réeral ko na ko réeral boo demee nag na nga réeral cinq mille yi dégg nga loolu xam nga ci kaw nii nag naan mooy dana ko dafoo réeral na dem kon am na choix bu demee daal na fexe réeral ko déedéet moom xam na ne mooy bés bu ma ko réeralee bu ma ñëwee dinañ xëcc sama nopp yi plus que ça sax boo mayoo kon nag yonent bi alayhi salaatu wa loolu la doon wax naan allahumma e sunu borom in tahlik hadhihi isaaba al yawm la tu'bad bés bu tey bu mbooloo mii ni mbooloom jullit ñi faatoo kenn du la jaamu kon loolu la doon def mu ne wa abu bakrin seydna abu bakr bi nga xam ne ci la nekk moom di eh, ñaan loolu aleyhi salaatu wasalaam yaquulu mun yaa nabiyallah yow yonent bi yàlla bi ba'da munashadatika rabbak naan ko ginnaaw bi nga xamante ne nii ci nga laaj sa boroom yii nga ko laaj ñaan yii nga def fa inna allaha munjizun laka ma wa'ada sa boroom de dina la defal li nga xamante ne moom la la digoon kon euh, loolu mooy ñaan googu imaam ibn Isxaaq dina ñëw ci taxrij bi comme niñ ko waxoon léegi ndax paree guñ ci waxoon nañ la ne xadiis boobu <coughs> imaam muslim raxmatullah alayhi daal na koy solo na ko noonu imaam ahmad ak imaam buxaari am na bum ci solo woon muy xadiisu abdullah ibn abbaas bi radiyallahu taala anhu wa ardaa te ñun tuddoon nañu ko mu ne moom imaam al buxaari rahmatullah aley mu jaaroon ci Ikrimat ibn Ammaar muy Ikrima di doomi Ammaar mu ne dafa jële ci an ibni abbaasin mu jële ci seydina Abdullah ibni Abbaas radiyallahu anhu mu ne qaala annabiyu yawma badrin mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa wax keroog bésu Badr allahumma inni anshuruka ahdak wa wa'daka allahumma in shi'ta anta lam tu'bad mu ne yeneen ci daal saatu saab keroog bokk na ci lim doon ñaan dafa wax ne allahumma i e sama borom inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anshuduka mooy maa ngi lay ñaan di la laaj li nga xam ne moom nga ma digoon wa wa'daka sa li nga xam ne moom nga ma digoon allahumma buur yàlla de bu la soobee in shi'ta lam bu la neexee kenn du la jaamu fa axada nee nag mu daldi di euh, jàpp abu bakrim seyna abu bakr bi yadihi ci loxoom fa qaala mu ne ko xasbuk ne ko yonent bi alayhi salaatu doy na bi mu ko waxee lool mu ne fa xaraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn wa huwa yaquul te mu ngi naan sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur mu ne sa yuhzamu tey nee mu génn nag ci li nga xam ne fa la woon mooy mu génn ci xayma bi ñëw ci jullit ñi naan leen sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur mooy aaya boobu bali saa'atu maw'iduhum wassaa'atu adha wa amar naan sa yuhzamul jam'u dees nañu gañe dinañu euh, euh, gañe tey dinañu màbb dinañu daaneel aljam'u mbooloo mi muy mbooloom yéefee wayu walluuna dubur te tey dinañu wane ginnaaw kon loolu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon wax waaye loolu imaam wax naa la ne euh, <coughs> kii doon na wax ne imaam euh, nu mu tudd al al al imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah aleyhi dafa solo moom naka noonu imaam Muslim ibn al rahmatullah aleyhima ci xadis boo xam ne dafa jaar ci abu zumayl di simaak alxanafi ñu gën koo xam ci abu zumayl rahmatullah alayhi mu ne xaddatani ibn abbas mu ne abdallah ibn abbas moom mooy ki nga xamante ne nii moo ko nettali mu ne xaddatani umar ibn alxattaab abdallah ibn abbas moo tax euh, xadis biñ gis bu imaam albuxaari bi léegi nii xam ne na euh, ikrimat ibn moo ko jële ci seydina abdallah nga xam ne ma Abdallah ban ibni Abbas radiyallahu taala anhu wa arda léegi mu ne bi nga xamante ne lool euh, bi mu ko indi xadiis boobu imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci lay shara xadiis boobu dane euh, amaana xadiis bii nii imaam ala ibn la Abdullah ibn Abbas da koo jële ci kii quoi da koo jële ci Seydina Umar ibn al-Khattab ndax dane hada min marasil as-sahaba fa inna ibn Abbas lam yahdur dhalik wa la'allahu akhadahu an Umar aw an Abi Bakr léegi fa fii mu ne loolu lu koy wane fa fii Muslim min tariqi Abi Zumayl léegi Simaak ibn al-Walid an ibn Abbas qaala haddathani Umar mu ne moo alxaafis bi muy chara xadiis imaam al-Buxaari bi ñu wax sànq mais yonent mi alei wax ba pare génn naan sa yuzamul jam'u wa yuwalluna dubur mu ne xadiis ah, boobu dafa bokk ci marasilu saxaaba marasilu saxaaba mooy yi nga xam ne saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ko xadiis yoo xam ne ñoom ñoo koy nettali mais ñoom fekkewuñu ko mooy fekkewuñ xew-xew bi mu ne ndax lan Abdullah ibn Abbas fekkewul Badr moo fekkewul Badr ndax tuut tànk la woon Euh, te tamit Makka la ne woon bàyyi ma ngi génn ànd ak waa kuffaaru Quraysh ni même bu dee ne après dinañ ñëw lan moo taxoon mu génn insha allah euh, bon di ci euh, bu ñuy jeexal histoire Badr dinañ lan moo tax waa banu ak tamit ci biir sax bu xeex bi waaj a commencé insha allah dinañ wax lan moo tax ñoom ñu génn waa banu Hashim ñi ak ku mel ni al Abbas ibn Abdul Muttalib mooy ne Makka lañ noonu alhamdulillah léegi moom imaam alxaafis mu ne amaana la'allahu axadu U'nana amaana xadiis bi mu nettali moom Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma da ko jële ci Seydina Umar aw Abu Bakr wala mu jële ko aw an Abi Bakr wala mu jële ko ci Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma lu tax woon mu ne ndax ci Sahih imaam Muslim ci yoonu Abi Zumayl di Simaak mooy mu lañ la wax sànni Simaak al-Hanafi mu ne xaddatani seydna abu bakar abdullah ibn abbaas dana xaddatani umar ibn alxataab umar ibn alxataab moo ma nettali kon da ngay gis ne loolu tax imaam alxaafiz raxmatullah alayhi daal di wax loolu kon xadiis bi wax nañ la imaam ahmad ak imaam muslim ñoo ko solo imaam alxaafiz imaam abdullah ibn abbaas radiyallahu anhu mu ne xaddatani nettali na ma Umar ibn al-Khattab di Sayyidina Umar di doomi ku ñuy wax al-Khattab di Sayyidina Umar al-Faaruq radiyallahu anhu radiyallahu anhu annahu qaal mu ne lamma kaana yawmu badrin mu ne bi nga xamante ne bésu Badr moom Seydina Omar di nettali Seydina Abdullah ibn Abbas muy riwaayatu saxaabi yi muy riwaaya xadiis boo xam ne ab saxaaba moo ko jële ci saxaaba yaani Ibn Abbas moo ko jële ci Seydina Omar ibn al radiyallahu anhu mu ne lamma kaana yawmu Badr bi nga xamante ne bésu Badar nadara an-nabiyyu bi alayhi salaatu wassalaam dafa xool ilaa asxaabihi dafa xool saxaabaan yi wahum wa nayif mooy ñu nekk trois cents et poussière wa nadara ila al mu xool yéeféer yi mbooloom yéeféer yi mooy liñ jàkkaarloowee fa ida hum alfun wa ziyaada ñu nekk mille ak lu teg lii moo tax man la loolu gisoon nañu ko ne ñoom bi ñuy génn li moo tax li gënoon a dëgër du ñu ne mille lañu woon après ñu demoon ci waa banu zuhra trois cents yi demoon app mooy loolu dafa am ñu ko wax mooy ne mu ñu nekk ay côté mooy ni mille ñi ne woon mille trois cents lañ woon mooy loolu la woon léegi ñoom biñ demee trois cents yi waa Banu Zura dem ñu dese mille baye tamit dina am lu teg mooy yi ay à près la pas mille da ngay mais julli ñu ñoom gis nañ tamit wuute bi amoon ci ñaata la mais lii mooy li nga xam ne moo dëgër te moo ñëw ci imaam Muslim ibn al-Hajjaj ne yéeféer yi moom mille lañ woon ak musnadu imaam Ahmad bi sanadin saxiix mu ne ñoom yéeféer yi wahum fa idaa hum alfun wa ziyaada mushrikuuna yi di polythéistes Makka yi ñoom ñu nekk mille ak lu teg mu ne fastaqbala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-qibla yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di nag euh, jublu li nga xam ne mooy qibla bi euh, summa madda yadayhi mu yëkkati tàllal ñaari loxoom wa alayhi ridaa'uhu wa izaaruhu ci kawam mu ngi soloon ridaa ak izaar izaar mooy li mu soloon izaar mooy li nga xam ne mooy làmbaayu suuf nga xam ne dañ koy takk ci ndigg wala ci biir bi mu jëm suuf loolu mooy izaar yonent bi alayhi salaatu salaam nag bosam nisfu saaq la doon yem mooy yeel bi muy jambe bi ci digg bi ci digg bi foofu la doon yemale mbir yi moo tax c'est très dangereux gaa yi wax surtout Sénégal dañu tàmbalool ñun wolof ay buñ gisee koo xam ne day jéem a yow di góor-góorluy topp sunna yonent bi alayhi du buubal ay yéreem ngeen koy naan kii xanaa seen kër daa taa xoolal ibaadu yi seen fóot-fóoli ibaadu yaa xoolal li ñuy solo way gaa yi ñoo cëkkale way way way ñii xanaa seen kër daa taa yow gis nga kiy wax lool bu dee ne wax xam nga loolu wax jooju noonu jege nag kéefër bu dee ne waaji tout dépend ci waa ji bu dee ne waa ji moom xam na ne yonent bi alayhi salaatu salaam la doon solo mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam masula sol lu buubu yére yuy buubu mukk te doonul woon àgg ci testenu we bi we aji be tànk bi testen bi booy jàpp foofu testen bi noonu masu fa agsi nisfu saax la doon yem mooy yeel bi ci digg yeel bi mooy ne kon yeel bi ci suuf da nga doon gis yeelam ba ci suufu tànk yi loolu doonu ci moo tax mu ne euh, maa asfalal ka'bayni fa finnaar lépp loo yépp yéere boo xam ne nit da koo sol mu daal di dépasser loolu euh, test bi dajoor lañ koy wax ma test man dama am problème nag ci ñaar yooyu tout le temps euh, maa ngi ko doon wax ay bokk sax ne man affaire boobu tout le temps ma jaawale exactement boobu moom dama ci am problème test en tout mooy yi nga xam ne ñooy yi feeñ ci tànku nit ki booy jàpp eh, li nekk gauche tànku tànku droite ak tànku gauche bu nekk ci am bu mel ni ñaaru benn bul bu génn loolu mu ne lépp loo xam ne képp ku sol yére bu féete boo xam ne dépassé na foofu mooy li ci des lépp safara la jëm voilà kon nag loolu muy lu garaaw te loolu kon dafa bokk ci kabaa'ir yi ndax comme li Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu waxoon ne bépp comme li ñuy xam ne li xam ne mooy kabira mooy lépp loo xamante ne suñu boroom muy bàkkaar bu rëy da rëbb nit ki ne ku def lii ñu rëbb ko yonent bi rëbb wala yonent ma saa saam rëbb ko wala mu am bugalu alaaxira wala mu am bugalu àddina kese ku def lii nañ ko teg lii ay daan wala mu am ñaar yépp kon nag bii gis nañ ne nee na fafi naa lu suufi foofu safara la jëm kon nag ñu war def très attention di bañ a topp di ndax tamit lenn la mooy ne bu ñu waxante dëgg mooy ñun ñi nga xam ne moom lañu jàpp en tout cas lambda yi que ñooy référence yi comme Serigne Cheikh yooyu mooy da gis seen yére yi muy topp day yaatu buubu ci suuf lépp yooyu après ñépp foog ne lii mooy li war alors que loolu du li jaadu li jaadu mooy ne yonent mi alayhi salaatu salaam doon solo ba pare digal ko nii ñi en ku mu neex solal jiin mu bañ a seere yooyu di wane say forme ak yooyu ku lu la neex solal waaye en daan yoo xam ne respecté ko voilà loolu la eh, eh, mu ne kon wa alayhi te keroog bi muy jubloo xibla bi tàllal ñaari loxoom wa alayhi ci kawam rida uhu mu ngi soloon li nga xam ne rida mooy liy féete kaw kon isaar mooy liy féete suuf lambaayu suuf ci kaw isaar rida mooy liy jóge ci kaw wàcc ridaa mooy li jóge ci ndigg li wala yooyu après nga takk ko mu wàcc comme euh, gars yi armal ak yooyu da ngay gis ni ñuy solo yu mel noonu euh, après loolu la solo pas bi yi armal dama la bëgg a wax pour nga jëli noonu nga xam ni ñuy demee à peu près euh, léegi gis nga summa madda yaday mu daal li ay loxoom ndax lii ci sunna la ci sunnaay ñaan bokk na ci sun sunnaay ñaan yi nga xam ne sax bokk na ci tax suñu borom di nangu mooy nga tàllalu say ñaari loxo léegi nag dangay gis ñu bari bu ñuy ñaan lem seeni loxo euh, loo tax imaam an wax na ci <laughs> non loolu am naa <laughs> dinañ ci ñëw benn bés insha allah <laughs> te gis nañ tamit ci xadiis bële euh, daa doon wax naan kenn du du du du du du weddi li nga xam ne sunnaayu euh, tàllal loxo ci ñaan lu dul wax wax joo xam ne moom <laughs> bon am laa bés dinañ ci dinañ ci gën ñëw insha allah ci àll ma ci euh, majmu voilà majmu euh, sharh bu imam ash-Shirazi bi muy shara téereb imam ash-Shirazi bi ci Shafi'i rahmatullah alayhi indi na foofu ci wàllu masalaam yëkkati loxo voilà léegi gisoon nañ tamit ci xadiisu ki nga xamante ne ni bu imaam muslim waa ji nga xam ne yutiilu safar day euh, day kii euh, dafa dem di euh, nu mu tudd tukki fekk moom li mu sol baaxul wa malbasuhu xaram li mu kii dafa xaram lépp ba pare mu nekk fa naan di ñaan woow mu tàllal loxo yi nga xam ne kooku boroom xam-xam yi rahmatullah dañ naan kooku mooy nit ki nga xam ne li nga xam ne day tax ñu nangu ñaan yépp dafa réunir ci moom mais comme que li muy lekk dafa ko yàlla euh, kiiwe euh, nangule kon euh, mu ne mu ne moom kon madda yaday summa madda yaday mu daldi tàllal ñaari loxoom wa alayhi ridaa'uhu wa izaaruhu mu ngi sol làmbaayam bu kaw bu suuf summa yaq summa qaala ginnaaw gi mu wax moom alayhi salaatu wassalaam allahumma aynama wa'adtani allahumma anjiz li ma wa'adtani allahumma in tahlik haadihi al-isaaba min ahli al-islaam falaa tu'bad fi al-ardi abadan qaala famaa zaala yastagiisu rabbahu azza wa jalla wa yad'uuhu hattaa saqata ridaa'uhu fa ataahu abu bakrin fa axada ridaa'ahu fa raddahu summa iltazamahu min waraa'ihi summa qaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam kafaaka munaashadatuka rabbak fa innahu sayunjizu laka maa wa'adaka ilaa aaxiri alxadiis mu ne moom kon seydina Umar ibn al-Xattaab nettali seydina Abdullahi ibn Abbaas radiyallahu anhu mu ne kon bi nga xam ne bésu Badar noonu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam def yëkkati loxo yi sol li nga xam ne mooy làmbaayu kawam ak suufam mu ne allahumma di ñaan boroomam ne allahumma yeeyow sama boroom aynama wa'adtani ana li nga xam ne moom nga ma digoon ci ñaari kuréel yi muy ngañaay li allahumma buur yàlla anjiz lii ma wa'adtani boroom bi maa ngi ñaan nga defal ma li nga xamante ne nii jëmmalal ma li nga xam ne moom nga ma digoon ah, allahumma ey sama borom in tahlik hadihi l isaaba min ahlil islaam mbooloo mii ci waa lislaam de bu ñu alkoo tey fala tu'bad min al fil ardi kenn dootu la jaamu ci kaw suuf ba mukk kaw kenn dootu la jaamu ci kaw suuf ci kaw suuf nee na mu ngi ñaan di wax loolu qaala seydna omar radiyallahu anhu ne fa ma zaala yastaghithu rabbahu azza wa deñul di sàkku ndimbal di sàkku ndimbal ci borom bi subhaanahu wa taala wa di ko ñaan di ko dagaan hatta saqata ridaa ba ni nga xam ne ci la nag gis nga liñ tegoon ci kawam mooy côté bi li ma ne ne benn bi ci kaw nga koy teg genre mooy li ngay teg sa kaw nee bi mu ba loolu ridaa bi daal di wadd fa ataawu abu bakrin seyna abu bakrin radiyallahu anhu daal di koy dikkal fekk ko fi mu fi mu taxaw di ñaan fa axada ridaahu faradda mu daal jël li nga xam ne moo wadd ci moom di làmbaayu kawam daal koy defalaatal ni mu ware sololaat ko ko summal tazamahu min waraay sum ginnaaw gi mu daal di koy téye ci ginnaaw mooy yonent mi alayhi da koo wan ginnaaw mooy il tazama mooy comme euh, bon ni ngay ñëwee rek kenn taxaw wan la ginnaaw nga ñëw jàpp ko noonu mel ni ko kott noonu téye ko mooy pas ci bopp mais téye ci digg ginnaaw bi téye ko noonu mu daldi di koy téye summa qaala mu ne ko yaa rasulallah ne ko yow ndaw yàlla li kafaata munashadatuka rabbuk ne ko nag sa ñaan gi ngay ñaan sa boroom doy na fa innahu dëgg dëgg sa boroom sa yan sa yunjizu laka ma wa'ada li mu la dig dina la ko defal dina la ko defal fa anzala allahu azza wa jalla ci noon nag la borom bi subhaanahu wa taala daal di wàccee aaya bi nga xam ne moo nekk ci suuratul anfaal borom bi subhaanahu wa taala kon wàcce ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim id tastagiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaa'ikati murdifiin mu ne ci la borom bi subhaanahu wa taala daldi e, wàcce il fàttalekul ci suuratul anfaal aaye neuf tastaghithuna bi nga xamante ni ci ngeen di ñaan au secours di ñaan ndimbal rabbakum seen borom fastajaaba lakum mu daldi leen nangul anni këni man borom bi mumiddukum dinaa leen dolli dinaa leen defal dinaa leen defal jox bi alfin minal malaayika naa leen renforcer ci mil ci malaaka yi murdifin yoo xam ne dañuy tokk dañuy mooy dañuy tegaloo waaw akbar suñu boroom nag kon loolu moo wàcc mu ne euh, kon loolu mooy li nga xamante ne moo ñëw ci xadiisu Seydina Umar euh, ibn al radiyallahu taala anhu wa arda na ko noonu xadiis boobu tamit euh, yii wax ci mel nii keroog ñaanu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda daal dinay solo mu ne keroog yonent bi mu ne moom euh, euh, mooy xam nga yaa ngi na di ne mais aaya sa yuusamul jamoo moom waaw boobu moom moom kii na ah. aaya boobu xam nga suuratul qamar la iqtarabat as-sa'a wa inshaqqal aaya boobu yonent mi alayhi salaatu salaam da koo cité muy sa yuhzamul jam comme imaam abu ibn eh, eh, abi haatim rahmatullah alayhi dafa soloo ci xadiis boo xam ne bu wér la ilaa ikrima ba ci ikrima mu ne lamma nazalat sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur qaala umar ayyu jam'in yuhzam wa ayyu jam'in yughlab nee na aaya bu makkiya la ndax aaya bi makkiya la moo tax imaam alxaafiz ibn kathir mu ne wa haadihi aaya makkiya mu ne aaya boobu sa yuzamul jamu dinañu euh, nërmeel dinañu faagaagal mbooloom yéeféer yi waru wayu walluuna dubur te dinañu wone ginnaaw bali saatu li am bu dëgg mooy dëgg-dëgg euh, yawmal qiyaam maw'idum mooy seenub dikk wa saatu boobu nag adha moo gën moo gën metti wa amarta moo gën wex moo gën saf moo gën garaaw moo gën a mu ne wa hadhihi al aaya imaam al-Hafiz ne aaya bi makkiya la mu ne wa qad jaa tasdiquha yawma badrin mu ne te li koy dëggal suñu boroom euh, indi na ko bésu Badar kamaa rawaahu comme ni mu ko sowee ibn abi xaatim ni ko ibn abi xaatim solo mooy ci riwaay bi ñu la wax léegi mu bu wér la jaar ci ikrima e, mu ne lamma nazalat sa yuzamul jam'u wa yuwalluuna dubur mu ne bés bi nga xamante ne ni ci la wàcce fële ca Makka fekk yonent bi mu ngi woon Makka e, zaadaha allahu tashrifan wa takriman dane bi aaya bi wàccee sa yuhzamul jamoo dinañu dinañu mbugal dinañu nërmeel <clears throat> dinañu daaneel dinañu def ñu am defet aljamoo mbooloo mi wayu walluuna dubur te dinañ wane ginnaaw Seydina Umar ibn al-Khattab da doon wax dañuy jàmmañ yuhzam xam nga Makka foofu niñ leen doon persécuté yooyu nga xam ne daanaka lépp ko faaru Quraysh ñi matériel bi lépp pouvoir bi yëpp ñoo ko ron Seydina Umar ibn al-Khattab doon wax mais ayu ayu jam'an yuza wa ayu jam'an mais ban mbooloo mbooloo mi alxuraan di wax fii moom mooy ban mbooloo la alxuraan di wax ne dinañ leen nërmil dinañ leen gañe wa ayu jam'an yughlab ban mbooloo mooy bi nga xam ne lañuy noon mooy ne questionnement la bu Seydina Umar ibn al amoon booba mu ngi woon Makka moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam radiyallahu anhu ah, mu ne qaala Umar Seydina Umar nañ ne falamma kaana yawmu Badr bésu Badr nag bi Badr xewee juuru Badr ra'aytu rasulallah yasibu fi dir'i wa huwa yaqul nee na nag Badr juuru Badr mu gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam yasibu fi dir'i mu ngi sol li nga xamante ne ni mooy mbubbu koŋ al axdu bil asbaab yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa waajal wattaay waajal la def ba pare daldi sol bu koŋ loolu mooy al axdu bil asbaab mooy téye ci sabab yi doo ñëw rek ah, man maay rasulullah non jàngalewul lool nit loo bëgg dañ ciy ne da jël sabab yi bi mu jëlee yooyu yépp moo tax lépp la jël kullul wasaa'il al maddiya al mumkina lin nasr fi hudud al taaqati loolu lépp la jël lépp loo xam ne yépp moyen matériel yoo xamante ne ni ñooy tax nit ki bu demee ci xeex gañe ko loolu lépp looy naan ci ma lay jël yi nga xam ne ci capacité nit ci la yem ginnaaw gi bi mu defee lool ban moo des mu commencé di tàllal loxoom boroomam ndax na ak du'a jundun aaxar ñaan yàlla benn soldaar la ci toolu xare boo xam ne ñu bari rawatina suñu jamono ñaan ci boppam dañ koo doyadal Allahu akbar moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam def lool allahumma inni anshuruka ahdak wa wa'dak allahumma in tasha lam tuhbad ba'da al muy wax lool di ñaan allahumma anjiz lii ma wa'adtani boroom bi defal ma li nga xamante ni moom nga ma digal ndax ñaan moom mooy huwa al-ibaad moom mooy jaamu yàlla ñaan léegi euh, kii ne Seydina Omar kon radiyallahu mu ne ma gis keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, yasibu keroog Badr yasibu ala fi dira mu ngi sol bubbu komang di di avancer di dox wa huwa yaqulu mooy bi mu ñaanee ba pare génn di ñëw ci fi jullit ñi ne en face yéeféer yi nekk seen kanam naan sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur bali saatu maw'iduhum wa saatu adha wa aman naan di wax li waxoon sànq sa yuhzamul jam'u naan dinañu euh, euh, euh, Euh, gañe dinañu faagaagal aljamu mbooloo mi tey wayu walluuna dubur te dinañ wala gannaaw te nag dëgg-dëgg sax buñ paree fii ñu mbugal leen tey mooy ñoom jamaa allahu lahum baynal adabayn adabu dunya wal axira wal iyaazu billah buur yàlla da leen a dajaleel entre ñaari mbugal muy mbugalu ni nga xam ne mooy mbugalu alaaxira mbugalu àddina ak mbugalu alaaxira moom la leen suñu boroom subhaanahu wa daal di dajaleel moo tax comme niñ ci ñëwee ci suuratul anfaal mbugal leen fii ci àddina ñu naan déetawaay ñu mbugal leen fa nga xamante ne nii mooy alaaxira ñoom ko faaru Quraysh ni waaye nag <laughs> du ñoom rek ah képp koo xamante nii dangay xeex ak yàlla di xeex ak ñi nga xam ne ñoo gëm wa ma naqamu minhu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid nga xam ne yow mooy teguñ leen ay coono mbugaluñ leen defuñ dara de mooy loolu lépp li ko waral mooy ne ñoom de dañoo gëm yàlla mi nga xam ne mooy ki noot ci nguuram nekk ki nga xamante ni mooy ki sant kon nag te nag loolu saatu adha wa amara moo gën a garaaw moo ëpp tiis te moo gën a garaaw moo gën ñàng te nag way dubur tey badar gii dinañu wane ginnaaw ñoom kuffaaru Quraysh ñi même bu dee mille et poussière lañ ah Seydina Omar nag ne ah, fa araftu ta'wilaha yawma idin mu ne keroog jouru badar laa door a xam ne kon aaya ba ma ba wàccoon Makka ma doon laaj mi ayyu jam'in ayyu jam'in yuzam wa ayyu jam'in yughlab ana ban mooy mbooloo mi nga xam ne moom la ñuy moom la man moom la duma maa ngi ko doon laaj biir Makka ñaata at xoolal boobu ba mu wàccee mu ñëw ba Médina ba ci deuxième année bi xare Badr ci lay door a xamee li nga xam ne loolu la aaya boobu di tekki xoolal loolu mooy lan patience ci xam-xam xam-xam du gas bon tooba gas sa tooba suul ne ko saxal mbaamu sulli saxal léegi mbaamu sulli ku def loolu doo am dara moo tax persévérance la laaj as-sabru as-sabru la laaj muñ ci mbir yi yàgg léegi-léegi nga am masala yoo xam ne danga ciy nekk doo ci xam dara sëriñ bu ne boroom xam-xam bu ne presque nga laaj ko ko mu expliquer la mbir yi mel ni lay gën lëndëm ci yow non non kon nag gis nga xam-xam lool la mooy ne danga ciy nekk boo nee ci daara ji tamit wala di jàng daara ji léegi waxoon naa la daara ji léegi du foo xam ne dañ naan mooy fii ak kër la wala benn mbaar la mu ñuy nekk déet daara yi léegi mooy nit ki léppam la war a transformer en daara quotidien bu liggéey bu mooy fépp di déglu xam-xam di gëstu di laajte teewu koo nekk le plus grand maître de conférence de tous les temps ci beneen domaine domaine physique wala science nucléaire ak lu ne teewul muy sàkku xam-xamu diineem te loolu c'est pas incompatible comme ni ñu foog boroom xam-xam yu bari ay médecins lañu en même temps ñii nekk ay professeur ci leneen teewu leen ñu nekk li ñu doon ndax ñun dañoo gaaw mën a cataloguer buñ gisee sax oustaz buy wax français sax bu jub ñu naan waaye waa ji waa ji brillant waaye sama moo gaaw mais loolu mooy lan loolu day dara loolu tous c'est normal loolu dara oustaz boo xam ne professeur la en médecine sax ku boroom xam-xam quoi ñu naan ñu say say ay lu nit waaye ah, yow ma ne jàllal loolu c'est c'est normal c'est naturel eh sauf que daa laaj mooy persévérance moo tax masala yi duwee man daal wu man nag man ba ma dalee ñëw di jàng xadiisu bon bu luwul maraam yi saay man yàgg naa fee ñëw di assister mais daal Cheikh Moustapha Mouhamadou Moustapha mii daal hafizahullah man li muy wax daal man euh, de façon bon man mu yàgg naa fi mais man comprendre ma dara ay yii muy wax affaire usul yi muy wax nii ay yii nii man xaw ma ci dara affaire yii nii man yàgg naa man ñaata ñaata ñaata at yi maa ngi fi comprendre gu ma dara wala ñaata weer non xam nga nag li may def bon. man daal dootuma ñëw ndax lii affaire yàqu temps la non non mooy yow xamoon xool Seydina Umar ibn al-Khattab ñaata at la xaar loo xam ne aaya boo xam ne Badrin euh, Makka la woon la ko déggoon ba deuxième année ci gàddaay bi ci la doon a xam li nga xam ne lool lay tekki fa araftu ma xam ta'wilaha li nga xamante ne ni mooy li muy tekki yow may lin keroog laa xam ne ah ndeke kon mbooloo ma yàlla doon wax naan dinañ ko nërmeel dinañ ko gësam dinañ ko gañete dinañ ko noot mooy mbooloo Quraysh nii ma jàkkaarloon tey Allahu akbar kon nag lii la moo tax imaam al Buxaari aaya bi rahmatullah alayhi soloon a jële ci yaa Aïsha radiyallahu anha mu ne euh, nazala ala muhammadin sallallahu alayhi wa bi makka mu ne wàcc na ci seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam nee na euh, bi makka makka wa inni taman aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha mu ne wa inni la jaariyatun al'ab taman euh, gone laa woon xale xale su jigéen laa woon alab boo xam ne mu ndaw di foo di foo comme xale yi di foo waaw lan moo wàcc ci yonent mi alayhi salaatu wasalaam mu ne boobu moom mu nga woon Makka bali saatu maw'iduhum wa saatu adha wa amara nee na lii aay bi muy wàcc maa mooy Makka lañ woon ñun ne mu nekkoon gone su ndaw di foo nee na mu wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bali saatu dëgg-dëgg li am ma des ma saatu mooy li nga xamante ne ni mooy bés bu uh, uh, mujj ba nag maw'iduhum mooy li nga xam ne mooy seen uh, li nga xam ne rendez bi ñu jox yéeféer yi que yàlla dina rëq seen digg ñoom yéeféer yi wax saatu te nag nañu xam ne nag gis nga bés boobu di yawmal qiyaam lañ leen fa waajal préparer leen ko ci ay duma xamuñ ne boobu moo mooy seen daal adha moo dina metti wa amar te moo gën tar moo gën saf te moo gën metti kon loolu mooy ñaan yi nga xamante ni moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ñaan keroog bésu Badr di ñaan boroomam euh, ngir mu defal ko li nga xamante ne ni moom la ko dig ci ay xeetu ñaan yi nga xamante ne gis nañu ko e, foog naa loolu dina ci doy léegi nag bala ñu jeexal tey dañuy jeexale waxu imaam alxataabi bu am solo raxmatullah aley te imaam alxaafid ibn xajar rahmatullah alayhi indi ko ci alfath bi nga xam ne ci lay wax ci wax jii nii ci sharaaf yi ci xadiisu Seydina Abdullah Ibn Abbas biñ la ne imaam al Buxaari rahmatullah alayhi moo ko soloo te ñu tudd ko léegi eh, ci kitaabul maghazi baabu qissatu ghazwatu badrin foofu la ko imaam al xaafiz al Buxaari indi rahmatullah alayhi bi nga xam ne nag ci lay eh, nettali lool. xam nga ci xadiis bi da gis ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da doon ñaan boroomam di insister alxa di insister ci ñaan gi nga xamante ne nii moom la doon ñaan euh, boroomam subhaanahu wa taala seyna abu bakar radiyallahu anhu ñëw na ko ba doy na ne ko yonent xas bu ko doy na doy na li ngay ñaan sa boroom ndax kat sa boroom yëgal ne dina la defal li nga xam ne moom la la digoon xam nga boroom xel yu feebar yi te ñu ne te am na ñu xamul dara ñu ko wax comme ni nga xam ne noon tamit la ko wax alxaafis ibn Kathir tamit waxe ci al bidaaya wan nihaaya euh, ñoo xamante ni yàlla dafa gumbaal ci ñoom maqaamu nubuwa xamuñu dafa def ñu silmaxa gisuñu xamuñu li nga xam ne mooy Euh, darajaay ak nubuwa gi yonent bi alayhi salaatu salaam rango imaam alxataabi imaam alxaafis di ko indi ci euh, alfat keneen nit man na ne waa kon mooy nañ wax la ñoom li ñu li ñenn ñi di kii ak tamit yenn euh, ñuy bind ci siira te xamuñ dara surtout ñu bees ñeeg ñoom nga xam ne non seulement xamuñu dara xamuñu àqu yonent mi alayhi salaatu salaam te tamit en plus mooy liñ daan dañoo reew voilà léegi mooy ne est que yonent mi alayhi salaatu salaam Abu Bakr radiyallahu anhu moo ko gënoon am confiance ci digg ci digg mooy digg diggal di di bi yàlla bi ko yàlla digg bi ko di bi ko bi mu ko dikk est-ce que moo gën a am confiance yonent mi salaam ci diggu yàlla ndax mu ngi insister di ñaan di kii ba kiiwam Seydina Abu Bakar ñëw ko yàlla dina la ko defal doy na est-ce que loolu lay teg imaam al ko borom bët yu muuru waxe mu ne laa yajuuzu an yatawahama ahadun anna Aba Bakrin radiyallahu anhu kaana awthaqa bi rabbihi min annabiyi sallallahu alayhi wa sallam fi tilka alxaal bal ilxaamilu linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam ala dalika shafaqatuhu ala asxaabihi wa taqwiyatu quluubihim li annahu kaana awwala mashhadin shahidahu fabaalaga fi tawajjuhi wa ducaa'i wal ibtihaal li taskuna nufuusuhum cinda daalika li annahum kaanuu yaclamuuna anna wasiilatahu mustajaaba fa lamma qaala lahu abu bakrin radiyallahu anhumaa qaal kaffa can daalik wa calima annahu stujiiba lahu lama lamma wajada abu bakrin fi nafsihi min alquwa wattumaniina mu ne moom imaam alxattaabi raxmatullaahi aleyhi mu ne laa yajuuzu warul an yatawahama kenn ahadum kenn bu kenn nag foog traversé ko bu kenn xoole ba xelam mu koy traversé muy def def lekk ne Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu moo ginoon a am kóolute ginoon a am ak kóolute ci li yonent ci diggu borom bi subhaanahu wa ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci état bii ñu nekkoon bi muy ñaan moom mu koy mu nekk ci ginnaaw boo mu gisee ñaan gi bari mu ñëw euh, euh, daldi di koy euh, kii ne ko doy na daal di koy laxasu voilà loolu lañ naan laxasu laxasu voilà mooy iltazamahu min wara'i mooy laxasu voilà mooy laxasu téye ko noonu voilà léegi mu ne bu kenn jàpp ne Seydina Abu Bakar moo gënoon am confiance ci diggu yàlla que yonent bi alayhi salaatu wassalaam bal xaamilu linnabii ala dalika shafaqatuhu ala li taxoon mu def lool di insister ci ñaan gi nga xam ne ba làmbaayu kawam wadd mu continuer mu ne lool li taxoon mu def ko li ko yóbbe woon ci loolu mooy ñeewante gu rëy gu kawe bi nga xam ne moom la amoon ci saxaabaan yi ak tamit wa taqwiyatu qulubihim ak tamit gina dëgëral gina dëgëral li nga xamante ni mooy seen xol ngir mettre leen en confiance li annahu lu tax mu doon def ndax kat kaana awwala mashhadin shahida moo doon première jàmmaarloo bu kuffaaru Quraysh ni bu jullit ñi waroon jàmmaarloo ki yéeféer fa baalaxa nag fi tawajjuhi wa du'a c'était première c'est une première léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam baalaxa mu daal di jéggi dayo fi fi tawajjuhi ci ci jublu bu mu jublu ci boroomam wa du'a ak ñaan gi ko doon ñaan ak wal ibtihaal al di ko ñaan di ko dagaan di toroxlu ci kanamam di ko dagaan ci kanamu boroomam di ko dagaan di ko ñaan li taskuna nufusuhum 'inda zalik bu ko defee buñ gisee yonent bi alayhi salaatu salaam di def lii lépp seen xol daal di ci dale seen bakk seen xol daal li ciy dale ñoom saxaaba yi radiyallahu anhu li annahum ndax ñoom saxaaba yi radiyallahu anhu kaanu nekkoon nañ ya'lamuuna ñoo gënoon a xam ñépp que ne anna wasilatahu mustajaaba que ne ñaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu yàllay nangu la waaw akbar fa lamma ñoom xamoon nañ ne yonent bi alayhi nangu ñaanam bu toogee rek ñaan nii yàlla da koy nangu waxatuma laa mu def ci effort bu réy nii allahu akbar mu ne nag fa lamma qaala abu bakrin maa qaal kaffa an dalik bi nga xam ne nag ci la ko yonent ci la seyna abu bakar ñëwee wax ko liñ koy wax laxasu ko wax ko liñ koy wax ne ko doy na suñu boroom na la nangul yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi nga ko ñaanee ñaan yi yépp dina la nangul nee na bi mu gisee lool nag ci la arrêté ñaan bi wa alima annahu istijiba lamma lahu lamma wajada abu bakrin fi nafsihi min al quwwati wa tumanina mu xam moom alayhi salatu wassalam que ne de toute façon nangul nañ ko te tamit li mu soxla woon muy dalal xol yu saxaaba yi radiyallahu anhum ba tey bu ñu tiit même bu dee gis nañ wax Quraysh nii taxaw seen kanam bu ñu tiit ba mu gisee ne Seydina Abu Bakar nga xam ne Seydina Abu Bakar jëf ji mu jëf moo représenté saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñépp ñu ne woon ci ginnaaw ci mbooloom moo ne woon seen représentant nekkoon seen intermédiaire ak yonent bi alayhi salaatu salaam loolu mu def ba mu gisee ne Seydina Abu Bakar yëg na ci xolam moom quwwa muy la puissance force wa tuma'nina ak dal ba tax ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne ko inna allaha la laka ma wa'adak ne ko buur yàlla dina la defal lim la lim la dig ba mu gisee loolu nag boo xam ne kii nii kon nag borom bi nangul na te tamit li mu bëggoon moom alayhi salaam am na ko mooy kon saxaabaani dootuñu am lu ñuy ragal ci kanamu Euh, yéeféer yi ndax ñoom ñooy ñi puissant déedéet ndax xam nañ ne yonent bi alayhi salaatu ñaan na te ni mu ñaane tey c'est extraordinaire te bu ko ñaanewul woon rek bu ñaanee rek yàlla nangu ko waxul mu def lii lépp mooy ne yàlla nangu na ñaanam mooy ne kon tey ñooy gañee Allahu akbar rahimallah imaamul Xattaabi Allahu akbar Allahu akbar am na nag yeneen wax yoo xam ne wax nañ ko ci imaam al-Hafiz ibn Kathir indi na ko ci al-Bidaaya wan-Nihaaya naka noonu imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi daal na koy indi na ko noonu imaam as-Suhayli tamit indi na ay wax yoo xam ne yu Seydina eh, Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki di sëriñam moom imaam as-Suhayli di Maliki bu mag moom di ibn al-Arabi hmm. loolu moom itam indi na li nga xam ne moom toxal na moom imaam Suhayli ci ar-Rawdul Unuf li nga xam ne moom la sëriñam wax di imaam al ibn al Arabi këne moom dana yonent mi alayhi salaatu salaam dafa ne woon ci maqaamul xawf ci station de bi nga xam ne mooy ragal nga ci borom bi subhaanahu wa taala te imaam Abu Bakr dafa ne woon ci maqaam station yaakaar te station ragal jamono jooju mooy li gënoon a mat ndax ci jamono jooju ndax o oh, yone suñu borom même bu dee digg na la moom amul yàlla amul loo xam ne naan par force da ko war a defa ah. non li anna la an yaf'ala ma yasha ndax buur yàlla lu ko neex dong lay def fa xaafa an la yu'bada fil ardi ba'daha fa xawfuhu dhalika ibada yonent mi alei saatu salaam ragal ne tey bés buñ ñu gañee mooy ne kenn dootul jaamu buur yàlla ci kaw suuf mu ne kon nag ragalam googu ibada la loolu la imaam al euh, Abu Bakr ibn al Arabi ko ci moom moom taalibe euh, waaye waxu imaam bi moo gën a rafet ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Hafiz ibn bi mu indi beneen wax bi bon dane bu njëkk bi nag mooy waxu imaam al-Xattaabi bi nag boobu mooy li nga xam ne mooy li gën a euh, euh, kii mooy li gina a dëppoo te mooy li gën rafet ci wax yi kon na xam naa tey dañuy yem noonu kon gis nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam dagaan na boromam ñaan ko ginnaaw bi nee ci arish yi génn na di wax naan sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur bali saatu maw'iduhum wa saatu adha wa amar euh, kon nag waxoon nañ ne ne xeex bi de toute façon c'était plié depuis ba suñu boroom ne dig na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ihda taa'ifatayn benn ci ñaari kuréel yi bu dul njëggul guerre bi tamit yaa koy am waaye lii gin na ko leeral bi mu génnee moom alayhi salaatu wassalaam wa huwa fi diran di dox fekk mu ngi sol mu bu komam naan sa yuhzamul jamu wa na dubur borom bi subhaanahu wa taala wàcc il tastaghithuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaa'ikati murdifin fàttale ko leen keroog Badr bi nga xam ne ci ngeen di dagaat di ñaan ndimbal seen borom mu nangul leen dinaa leen dollil ci mil defal leen mil ci malaaka yoo xam ne murdifin côté malaaka yooyu fekk xasatu Badr bii di ñëw insha dinañ ci dugg ak continuer li nga xam ne moo xew nag après insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa wasalaamun ala almursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin